mooy farwatim na am te loolu rek lañ amoon tamit ci tarjamaam mooy daanaka def nañ ko waaye boolewuñu ko ci biir saxaaba yi mooy moom saxaaba la mooy moom du sa taabi'i la boo xam ne moo njëkk a génn àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> loolu waxoon naa la ci àggee loolu sew sew la boo xam ne moom ak Najaashi loolu moo leen boole parce que am Najaashi dafa gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais gisu ko kooku nag kon du saxaaba mooy jataayoowul ak moom xaddu saxaabi musliman laaqa rasul wa in bila riwaayatin anhu wa tuul wa shartuhu al mawtu ala diini walaw taxallala riddat saxaaba la mooy musliman muslimun day nekk jullit laaqa rasul mu dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jataay ak moom même bu dee gisu ko mais bokk nañ jataay parce que silmaxa yi wala nit ñu bari ñi comme fatxu makka ñi ñëwoon ñépp du ñépp ko mënoon gis waaye ñoo ñépp saxaaba lañ ñoo bokk fuñ ne mu nekk Arafat ñépp nekk Arafat ñoo ñépp ay saxaaba lañ allahu akbar parce que liy defe saxaaba du ci nit ki waaye ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la ko suñu borom def te looloo tax ñu raw ñépp mooy mbir mi du ñoom li tax Seydina Abu Bakar raw ñépp du ci Seydina Abu Bakar ci boppam mais ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la ñoom ki ñu dajeel mooy képp koo xam ne daje nga ak moom ci kaw suuf gëm ko yaa gën keneen ku ñëw sa gannaaw <laughs> waaw ak ñi jiitu ba mu des yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ñooñ rekk la gënul allahu akbar kon mbir mi moo tax loolu nag ak ak a neexoon wolof yi xam loolu walla si wolof yi mais dañ ñu bari ci ñoom dañ koo réere waaw moo tax nga foog ne moo tax ñoom gaaw wax ne sëriñ diw teg ko ci kaw saxaaba yi dafa simple lool ci ñoom waaw ñoom moom dafa simple lool ak ñi nga xam ne ñooy gàmmukat yeeg ñooñu parce que dañoo xamul moo tax waaye hey bu ñu xamoon hey bu ñu xamoon ma saxaaba ay waaye luy saxaaba dinañu xam mooy mbir mi yonent mi alayhi salaam ci boppam moom la xel manula ndaj waaw ak li yàlla def ci moom ak xéewal gi yàlla def gi defal nit yow nga fexe ba yow mu boole laa moom nga gis ko gëm ko fii ci kaw suuf waxuma après nga gént koog yooyu wala même bu dee jaxaratan nga gis ko loolu noonu waxuñu loolu mooy bi mu fu nekkee Makka ak Medina yow nga gis ko même bu dee benn tiers la benn seconde wala nga bokk moom jataay benn fekk nga gëm ko mais defar na la defar goo xam ne waliyu yi ci kaw suuf yépp yi fi mas a jaar min ladun sayyidina aadam ba kiy mujjee faatu buñ leen boole woon ñoom ñépp teg leen ci balance benn balance lépp luy waliyu laa wax nga teg ko ci benn balance jël kenn ci saxaaba yooyu koo xam ne dafa jataayoog yonent mi aleyhi salaatu wa salaam gëm ko génn àddina ci ngëm yàlla kooku moom boo tegee wàll yu yi nga am yépp depuis maam aadama alayhi salaam ba ci suuf ba ki mujjee faatu ci kaw suuf nga teg leen ci balance nii benn kiiwu balance bi jël saxaaba boobu teg ko fee moo leen di gën a diis ñoom ñépp allahu akbar loolu nag yonent bi alayhi salaam la allah allah <laughs> na muhammadur rasulullah alladina ñu ko gëm ànd ak moom ay gaa yooyu ñooy lépp de ñooñ kay non ñoo teeb bi lépp waaw daal daalika fadlullahi nag yutihi man yasha ñun manuñu lu dul jaar seeni tànk rek di ñaan buur yàlla it ah ñu gis euh, nabi rek fii tamit alayhi salaatu wassalaam waaw bële moom raw na moom même bu doon dañ doon jataay moom nii mu toog mu toog suñu weti nii sans barrière sans dara muy wax ñuy dégg même loolu taxul ñu ñu ñu egg fenn biddi euh, weewu saxaaba bokkuñu manu ngeen a bokk c'est fini c'est fini moo tax boo gisee awliya yi li ñuy wax ay kii naan moom moo gën ak wala moom muy wax ci xaqam ci boppam du wax li ko yàlla defal que moo gën loolu mooy entre wàllu yi lay waxa ah. loolu il faut gars yi xam ko il faut ñu xam kooku wala yooyu bu ñuy wax seen wax yu kawe yooyu fan la yem dafa am limite foo xam ne ñooñu lañuy wax te ñoom xam nañ li ñuy xam nañ kan la xam nañ li ñuy wax ñoom mooy ne ñoom bu ñuy wax xaajuñu cee boole saxaaba yi moom dañ leen a teg fële bokkuñu ci wax ji ndax ñoom ci boppam dañoo xamul ci ñoom seen seeni mbir dañ cee xamul lu bari koo réere nag xam nga ne daal moo la gën fopp te yàlla lool la def waaw waxuñu ñoom seeni mbir ñoom ñi nekk ay awliya u ci ñoom ki comme ñoom ñooñ la ñuy waxal voilà mais ñi ne kenn xalaatu lu saxaaba <laughs> waaw ñoom ñépp ci yem kenn kese moo rab xam nga moo tax manaan la léeg-léeg il faut faire très attention gis nga dañ lay nettali naan la da ngay gis ci xadiis yi ñu naan ab kaw-kaw dafa jóge na lee benn saxaabi koo xam ne kaw-kaw la jóge ci àll bi jóge ci kaw gi ñëw kii def loo xam ne mooy jikkoy kaw kaw la yor des fois dan dama ciy préciser ne ah nañu def attention nag mooy li mu def mën na reetaanlu waaye bu ñu puusa mukk ci ñu tuutal ko wala ñu jàpp ndax kooku moo gën sa sëriñ ñëw bu dee boroom sëriñ ku am sëriñ nga moo gën sa sëriñ gën sa sëriñu sëriñ waxuma la loolu rek mooy gis nga kaw kaw boobu ñu naan moo tuuroon ndox ci jàkka ji mais du dul xuway sira ah, du dul xuway sira at tamimi doy Zul Xuwaysira at-Tamimi nan lay waxe allahumma ighfir li wa li Muhammad wa li Muhammadin wala taghfir li ahadin ba'di irhamni wa Muhammad ah kooku du zul kooku mooy am na ci boroom xam-xam yi ñu naan moom la mais du moom kii saxaaba la boo xam ne dafa gëm yàlla Zul Xuwaysira ab ab xaariji la mooy maamu xawaariji kooku taxul kooku du kooku keneen la kii saxaaba la kooku moo gën yow kooku noonu nag xamal mooy li ma la wax léegi rek wàllu yooyu mas a existé depuis maam aadama laa wax ba kiy mujj faatu kaw kaw boobu noonu noonu jëfam ji kii woon bañ nar koo pamti pamtee te ab saxaaba génn àddina ci loolu ci ngëm yàlla moo gën sëriñ yooyu yépp wàllu yooyu yépp bu leen boole kon nag waxatuma laa yow nga naan ma sa sëriñ kese moo tax man loolu il faut faire très attention dina reetaan lu ci yenn yi nga xam ne ñoom la ñuy def parce que jikkoy kaw kaw lañ yor parce que doon la leen yàlla bindee te tamit noonu la bëggoon ñu mel te xam ko ñoom bu ñu ko deful woon duñu ci jàkkaak yooyu yëpp yu mel noonu ak tamit euh, rifq gi ñu war a ànd ak ku xamul ak yooyu yëpp mais bu ko deful woon mu ñun doonuñ ko xam léegi fekk ñu ngi xoolal ñuy jàngale loolu xew-xewam boobu ba léegi ngëneelu kan la mais ngëneelam la moom moom kaw kaw boobu saxaabi boobu radiyallahu anhu ah mu ngi noonu <laughs> voilà eh? kii nii li tax nag ñu naan la xam nga <laughs> ñu naan la an-Najaasi ak eh, Farwa mi dañu am luñ bokk mooy ne ñoom ñaar ñépp duñuy saxaaba parce que ni ñuy xamee saxaaba mooy il faut nga nekk koo xam ne musliman ab jullit ngay doon wala muslimun laaqar rasul bu dajee ci yonent bi alei satu salaam jataayoo moom wa in bila riwayatin anhu watul même bu dee jëlewul ci moom benn xadis soloowul ci moom dara watul te même bu dee ne mbir mi nekk nekk ak moom yàggul wax naa la jataaya ba Arafat kese hein boo fa newoon te gisoo yonent ma lay sarsam mais mu nga fa kooku saxaaba la waaw kooku saxaaba la parce que diffu leer gi yonent ma lay sarsam di diffuser fu fu waay nekk ci jataay bi day dalay dugg te bu la duggee dalay def loo xamante ne nii ku fii nekkul ku yow képp koo xamante ne nii après moom nga ñëw bi mu génnee àddina nga ñëw loo baax baax loo extraordinaire même lu ñu gis say jëf nii bu ñu tëjee jëfu kenn ci saxaaba yi teg nii jël yenn waxuma la sax yenn yaaw yi mais ñenn ñu jàmbaare ñi rek boo xoolee ci wàllu jëf danga naan e danga naan mais waa ji moo gën a kawe ci wàllu jëf mais loolu bu mu la wor <laughs> loolu bu mu la wor mbir yi moo tax loolu day wan mbir yi du jëf kese waaw li nit di gën a keneen du jëfi kese waaw waaw ñoom du jëfi kese lii ngëneelug yàlla gu ci moo ci rax waaw <laughs> ah. am na saxaaba yoo xam ne xoola yahud ba biñ la doon wax keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëwoon tam ko doon liggéeyal mu jekki gisu ko benn booy juif la mu laajte ko ñu ne ko moom de dafa feebar mu ne saxaabaam yu neew loon nañ leen dem seeti ko ñu dem fekk muy waaj a faatu yonent bi aleyhi salaatu salaam toog ci chevet ne ko waxal laa ilaha illa allah rasulullah seedeel waxal baatu seede yi xale bi xool baay ji parce que baay mi ngiy toog te baay mi juif la yahud la baay ji na ko yaa bunayya ati abal qaasimi doom sama toppal abal qaasim mooy defal lim la wax waxal lim la wax mu daal di koy wax kooku julliwul ah yonent ma sa sam kontaan ne saxaaba yi waajal leen seen mbokk allahu akbar mu nekk seen mbokk nekk saxaaba te julliwul masula jullil buur yàlla masu koo wooral masu koo ajal masu koo defal dara te moo gën képp koo xam ne dem nga walla yu boo xam ne tous les tous les ans aji di joxe la daanaka arortul dara lépp da koo joxe ngir yàlla di duggi ay xalwaat di woor ak di woor siyaamu Seydina Daawud ak lu ne alayhi salaam mu koy def mais kooku malgré tout ça juif boobu génn àddina saxaaba boobu noonu nga xam ne deful lenn ci loolu dafa woorul sax masula dëpp jëwam ci suuf ngir yàlla kookoo gën waajooju <laughs> kon mbir yi bu doon ci jëfi kese la moo tax mbir yi du du ci ay jëf rek <laughs> ah mbir yi du pratique du du du quantité kese mais qualité la ñële nag qualité bi li leen ko may mooy ki ñu fekkeel ki ñu jotaayal jamono ki ñu fekk ki ñu bokkal jamono muy yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax moo tax ñoom dañoo gañe loo xam ne keneen mënu koo gañe waaw keneen manu la am lu mel noonu ak loo man di def yow waxuma na bi nga ràññee rek nga commencé jaamu yàlla mais gis nga ba nga juddoo bu doon ne ku nit koo xam ne dafa juddu rek jóge ci biiru yaayam rek commencé jaamu yàlla dund cinq cents ans di jaamu yàlla masula def leneen lu dul jaamu yàlla boo ñëwee saxaaba yee la gën foop benn saxaaba képp xaajoo pëndam sax da nga koo gisu waaw même bu doon yow boo xoolee ci asamaan sax gis la waxul mahfuz ah malaaka yi di la seet si fu ne mu extraordinaire lool lépp di may yàlla bu mu la defal ma ne benn saxaaba kese gën waa jooju ay wolof xam leen yii yii bu ñu ko xamoon noppalu lii bu ñu ko xamoon noppalu ak tamit kàccoor yi ci àddina bi di di di di fontoo nit ñi <laughs> ndax mbir mi ci yonent bi alayhi salaatu la e, mooy kon mu gëm yàlla jotaay ak yonent bi alayhi salaatu génn àddina ci ngëm yàlla bi waaw même bu soon naa même bu doon masoon naa tubbi après duggaat ci diine ji c'est pareil waaw sauf que ñoom Farwa ñii an yi ñoom amuñu loolu ñoom gëm nañu yonent ma lay sarsam yonent ma lay sarsam di bindanteeg ñoom ñoom ñu koy bind muy bindanteeg ñoom lii yonent ma sarsam ci moom la jóge lii ci ñoom la jóge mu liir ko tontu leen ak yooyu yépp ak yi moom moo gën a raw moom moo moom moo ko canal sax ba ñuy ba muy denc Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan loolu lépp mais du saxaaba waaw mais du saxaaba taabiin yi lañ koy tuwoowe ñooñ nag ñooy taabiin yi gën a màgg ci taabiin yi mooy façon bu mel noonu waaw nga xam ne dañoo fekk dundug yonent bi alayhi salaam jamono ji mu fi newe xam nga bu dee yow ñeneen ñi ñu la naan comme ñoom al abu usman an nahdi ñoom al utarid yi comme niñ koy gisee buñ ñëwee ci <laughs> abu muslim ak ñoom abu raja ah alxawlaani ak ñoom al utarid yi bële abu euh, al-Utaridi mu naan man moom buñ ñëwee ci wafdu beneen abu banu xanifa bi nga xam ne sax moom sax la ñuy woowe wafdu banu xanifa dinañ ci ñëw <laughs> mu ne ch tet man moom damaa man moom dama yé man man moom damaa man moom man moom man moom est man damaa sànkoon buur yàllaa ma c'était lu xew parce que moom daa àndoon ak Musaylima quoi laa ilaha illa allah buur yàllaa ko bëgg de laa ilaha illa ba faatuwul ci àndandoowam yi la bokkoon de waaw laa ilaha illa après nag buur yàlla daal di ko ciy génne mu nekk boroom xam-xam rëw rëy rëy finalement <laughs> ah, dinañ dinañ ci ñëw insha muy abu raja al-Utaridi <laughs> al dinañ ci ñëw insha <laughs> man alxoon naa jëppatat man de jëppitoon naa jëppatoon naa jëppat jëppat jëppat man damaa jëppatoon laa yi la awa Musaylima la àndaloona sii sii ci Musaylima la àndaloon mais buur yàllaa ma génn moo ci génn de mooy bu dee yow ñooñu lañuy wax ñoom ay Abu Usman Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ñooñu lañ naan la ñoom ñooy mooy muhadramuna yi ñooy taabi'in yi muy taalibe saxaaba yi ñooy ñi ci gën a màgg bu dee ñooñu lañ lay wax ah bu dee ñooñu lañ lay wax ne la ñoo ci gën a màgg lan ngay xalaat te ñooñu mooy dañoo jamono yonent fa lay sa saam ñu ngi foon waaye suuf ko masuñu koo gis ñoom as-Sanaabuhi ñoom masuñu koo gis. te tamit masuñoo bindanteeg moom lan ngay xalaat ñi nga xam ne comme kaa bële la mooy ñoom ñu ngi doon dund même jamono mais bindante ne ñoom moom moom mu leen di bind ñu koy bind kon comme kay ki muy bind ñu koy bind ñoo ñoo kawe ñi ci des moo tax genre an-Najashi yi ñoom faroo bi ñoo gën a ci façon boobu ci taabi'i yi ndax ñoom non seulement du dañoo yëg rek ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam a ngi fi ah, mais dañoo dañ koo gëm bind même ñeneen ñi gëmoon nañ ko ñeneen dañ koo gëm mais mësuñu koo gis mais kii moom mooy moom ci boppam yëg ne ne diw existé na maa ngi koy bind naan moom mii ma bind koy mbir ñu may yóbbante ay mbiram ma koy ma moom mu ci kontaan di leen tontu ah comme am na si yoon ñooñ ñooñu gën a màgg léegi nag farwa mii looloo taxoon parce que farwa mooy liñ la wax naan la benn cax la mooy eh, liñ naan ab taabi'i boo xam ne moo njëkk a génn àddina yonent mi alayhi salaatu salaam nga ne eh, eh, eh, ah non non non non loolu c'est impossible yi lan lay tekki léegi wax ma taabi'i yi nañ ñëw rek ci étymologiquement quoi ci waa ahlu hadith bu ñu nee taabi'i lan lañ ci jum noonu ah waa taabi'i yi da mooy ab taaliyu saxaaba nga ne ma léegi yow nan nga ma mën a waxee taaliyu saxaaba mooy taabi'i yi moom ab ta ab saxaaba la gis gisul kan gisul yonent mi alayhi salaatu salaam nan nga wax ne kooku noonu. moom moo njëkk génn yonent saa salaam mais loolu man na ne ñu ne la sii sawa yi na ne regarde an-Najashi ñan la gis ñoom Seydina Jaafar la gis ñoom saxaaba yooyu ñoom Seydina Mawlana Ibn Mas'ud ñooñu la gis ñoom Abu Umayya ad-Damri ñooñu la gis ah ñoom yaay Ummu Salama la gis ñoom yaay Ummu Habiba la gis mais ñooñu la gis ñoom ñoom ñoom Abdallah ibn Jaafar ibn Abi Taalib mais ñooñu la gis génn àddina te yonent wala l'an neuf avant yonent wala saa saam di génn àddina ci mois Rajab solo waxu imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if ah te waxoon nañ ne loolu sax dëgg te waxoon nañ la li tax